nan koy jaayee kon euh, ab buum mu ne ñu ne la buum boobu nekkul ne na ko ko jaayee buum par force mooy rek loo ko mën a jaayee na mu gaaw génn say loxo baax na waaw mais tekkiwul ne mooy yow mooy mooy ak ak ak kii ak buum wala ak karaw na ko ko jaayee waaw kon léegi mu am beneen affaire mooy waa léegi waa mais man nan laa yore loo xam ne baaxul waaye am nay défaut bëgguma ko nan laa koy bëggale sama mbokku jullit ba di ko jaay ndax yonent bi saa bu nee jaam bi bu njaaloowee benn yoon duma ko mu njaaloowaat nga teg ko daan bi mu njaaloowaat nga teg ko daan bi mu njaaloowaat jaay ko te ñeenteel te après ñetteel ba waa mais ka nga koy jaay jullit la ni yow boo mooy tuuna ah. te kooku nag xanaa li nga bañal sa bopp ba war koo jaay ah <laughs> xanaa nag loolu war nga koo bañal nag te jullit bu ne dañ koo digal nag mu bëggal boppam gis nañ fi laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi du gëm dëgg-dëgg gëm lu dul mu bëggal mbokkam li nga xam ne moom la bëggal boppam ah, léegi fii moom nan ngay muskila boobu nan lay kiiwee lënt lënt boobale waaw léegi nag <laughs> waaw léegi loolu tontu bi mooy comme ni ñoom al imaam al haafiz ibn Hajar na ko ñoom al imaam ibn al Arabi rahmatullah alayhi daal di wax imaam ibn al Arabi ci lu jiitu moo jiitu al imaam ibn al Arabi mu ne yurja inda tabdil al mahall tabdil al hal wa min al ma'lum anna lil mujaawarati ta'thiran fi at-taa'ati wa fi al ma'siyah waaw al imaam ibn al Arabi al Maliki rahimahullah al Andalusi mu ne dañuy am njort yaakaar bu baax que inda tabdilil mahal mooy soppi bërëb day waral soppi xaalu nit ki waaw loolu lu ñuy yaakaar la te wa min al ma'lum bokk na li ñu xam que ne am na lil mujaawara mooy dëkkalante ak jegewante dafay am effet bu mag jeexital ci jaamu yàlla ak nit ak mooy yàlla nit loolu moom lu leer la luñ gisoon gisoon nañ fi waaja nga xam ne dafa rayoon ñu bari na waaw rey téeméeri nit ba mu ñëwee boroom xam-xam ba ne ko woon am nga tuub kay lan la ko wax da ko waaye nag sa dëkk ba nga nekk fa ngay jóge ndax lan mooy lii al imam ibn Arabi wax ndax yurja an tab'ida tabdil al mahal tabdil al mooy fa ngay defee lu bon mooy suuf soosu baaxul mooy ña fa nekk parce que am yu la fay jàppale ngay def lu bon waaw boo newee koñ boo xam ne yow ci braquage yeeg jaayum dorog beeg tuuxag yu bon yi rek nga nekkee ak braquage yeeg ak vol en mar mu ci yéeg yooyu nga nekk foofu boo ci bëggee génn bokk na ci li la ciy dimbali mooy nga toxu bu dee ne Lyon nga nekk nga quitter Lyon boo mënee quitter Lyon dem Brest waaw fële ca Bretagne bu dee ne nga nekk quitter Marseille ah dem dëkk euh, Amet bu dee ne Kaolack nga nekk foofu noonu di ko di ko fa di ko fa yu mel noonu di la dal lu bari kiiteel foofu dem kiiñ yu mel noonu di la la dimbali waaw ndax doo gisati ña nga xam ne ñoo la doon pousser ci lu bon la ak la la cay pousser ña nga doon àndandoo di ko def moo tax dañuy yaakaar am njortu lu rafet que ne kii sàppi bërëb ba muy defe lu ñaaw mooy état wam xaalam ak yu caay caay yam doon def mën a soppeeku waaw te dëkkaale nekk ay nit waaw day am ay ay ay ay ña nga nekkal ña nga nekkal say voisinage ak ña nga dëkkal dañuy am jeexital ci sa jaamu yàlla ak sa mooy yàlla gis nga moo tax muraqabatul ashrar graw di ànd ak ñu yées yi gis nga boo ànd ak ñoo xam ne ay ginzman lañu ay tuxkat lañu ay jaaykatu drogue lañu yu mel noonu yow doo ko def saa boo jógee ci jàkka ji ñëw taxaw ñoom di waxtaan di naan ak ñoom caayin ataaya ak yooyu gis nga léegi nga nekk un un un vendeur de drogue léegi parce que yow da ngay mujj ki ngay nekk ak ñoom lu bari day tax yu ñii fi ñu nekk boo mayul da ngay dem ba dootoo ko gis te pourtant au début affaire bi dem ñaŋ nga naan da di laaj biir di nekk ak ñoom di kii nga far ba police defee benn descente di rafle gars yi yow ñu rafle waale la ñu naan pourtant il fréquentait la mosquée de il fait dem ci mosquée ndekete yoo ñam muy àndal la dëgg la day fréquenter mosquée bi mais ña muy àndal moo tax naka yu baax. booy ànd ak ñoo xam ne xam-xam kese moo leen ñor foo leen fekk ñoom ñu ngi wàllu xam-xam la ñuy wax alquran sunna yu mel noonu yow boo melul noonu ngay ànd ak ñooñu leen nga mel ni ñoom moo tax al imam ibn arabi li mu wax euh, dañ koy binde ak li nga xamante ne mooy ma'ul uyun mooy euh, ak ak lettre d'or

société bi ngay dund day am jeexital ci yow neex na la am naqari na la waaw waaw ah waaj <laughs> moom moom moom doon loon saaga quoi <laughs> bi mu ñëwee benn di di liggéey benn restauration quoi di plonge bi mu nee étudiant yaa xam si ci ci kii ci restaurant yi mooy comme dafa dajeeg da doon liggéey gaa yoo xam ne saaga kese la ñuy def man bi ma jékki-jékkee di saaga man tayu ma ko dama jékki rek seetlu ne mais man man man léegi nii lay waxe ma ne yii naa gaaw jóge fii seeti leneen waaw waaw borom bi may na ko leneen lu gën lam ne woon te doo ba ba ba léegi doonul wax dootul wax dootul waxatee noonu waaw moo tax booy nekkal noonu. waaw ak di déglu te lool man na bañ a nekk yi man na nekk télé bi ngay seetaan wala li ngay seetaan ci sa téléphone obligé wul di dem ay nit di nekk ak rek gis nga seetlul waa ji nga xamante ne moom ay guignol de l'info kese lay seetaan yu canal plus yooyu gis nga sawaay bu yàggee seetlu ko ay français français guignol de l'info lay waxe xam ne day déglu ay philosophe yu bari gis nga li muy waxe parce que foo jaar mu épouser ñoom seen terme yi ñuy utiliser moom kese lay déglu foo ko fekk wala ay documentaire animaliste kese lay seetaan ñuy wane gaynde yi kii yooyu day am jeexital ci moom waaw ngay seetaan ñoo xamante ne ay théâtre yoo xam ne ay film yoo xam ne ay wax yu ñaaw kese noonu ngay far di waxe noonu ngay far di waxe waaw moo taxit loolu loolu lu garaaw la loolu lu garaaw la lu ama am solo la kon nag ci kaw noonu mooy tontu bi le fait que yonent bay saasaam ne na ko jaay mooy mbokkam ma koy jënd amaana bu demee foofu mu soppiwu defe ndax aw aw doxalin ndax day soppi li nga xamante ne mooy fa la nekk waaw waaye bokk na leneen loo xamante ne nii al imaamu ibnu Battaal rahimahullahu ta'ala wala al imaam ibnu Daqiiq al imaam ibnu Daqiiq al-Iid rahimahullahu daal di tontu ci mbir mii nga xam ne moom lañu ñu laaj mu ne mooy amaana ne eh, jaam bi le fait boroomam ne ko dama lay jaay léegi loolu tax mu daal di dellu. bàyyi caay-caay gi nga xam ne moom la nekkoon mu nekk loo xam ne yii parce que jóge fi nga xamante ne dëkk bi nga miin wala kër ga nga miin climat ba nga miin ñu nar la jaay feneen ah loolu lu metti la ca kañ koy lu lu lu dëgër lu diis la ndax loolu lu diis la ci nit waaw ñu ne beneen mu ne beneen tontu mooy que amaana ki koy jënd. bu ko jëndee ah bu dee ne ki ko moom moom célibataire la fa moo tax muy nekk di njaaloo kese amaana ki koy jënd moom jënd ko ngir def ko euh, jabaroo ko waaw wala mu jël ko mu jënd ko ngir dafa am jàmb góor boo xam ne mu jënd benn jàmbu jigéen ngir man leen a loolu lépp mën naa nekk bu ko defee moom la taxoon mu doon njaaloo de lii lépp ay tontu la waaw ay tontu la oo xamante ne nii moom la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi daal di indi waaw léegi nag bon am na nag yeneen yoo xamante ni yeneen yoo xam ne moom la ci boroom xam-xam yi wax waaye doy na nii parce que jaay googu yonent bari saa saa wa zaaru tanzir la rek tanzir loolu am solo la lu am la ci diine l'islam ñu bari nag xamuñu ko ñoom pour ñoom pen moo am daani ah, ak qisaas ne ku ray ray leen wala ku njaaloo dóor leen ko lii ñoom pour lool lool kese am buñ gisee maa ngi fàttalo xaw na yàgg sax parce que defu lay ay dix ans wala lu ko alhamdulillah Soudan la woon gaa yi ne benn femme la xaw ma daroon solo solo bu baaxul gaa yi ne léegi dañ koy dóor xaw ma ñaata yar di gis ñenn ñi nee nañ sax ay jullit lañ voilà c'est normal fan la alxuraan waxe lu mel nii alors que ñoom ñoo xamul dara loolu mooy tensir moom la yonent bi saa saa di wax nii nga xam ne ci appréciation imam bi wala kii bi kese la nekk kii ci kii ko moom mooy nekkul moo tax ñu ne la waa jamaahirul ulama ne jaay bi yonent bi saa saa ne bu njaaloo la ñeenti yoon du farata mooy façon lu koy lu tax mu bàyyi ko la bu dee yëg ni ni dañ koy jaay wala yu mel noonu mën na tax mu bàyyi ñaaru tanzir la rek waaw mooy loo xam ne ima imam bi mooy xool loo xam ne amul pen waxuñ ne voilà sawaay def na loo xam ne sharia tegu ci benn pen mais imam bi gis ne mais garaaw na mooy xool selon moom soit da koy yedd dugal ko ci ruq yedd ko wala di ko devant tout le ko yedd ko lool dina ndax mu bàyyi bu gisee ne noonoo lool taxul waaye il faut moom ñu tëj ko deux jours dañ koy tëj deux jours wala dañ koy dóor ñetti yar ñu dóor ko ñetti yar wala mooy xool daal appréciation imam bi loolu ci sharia la boobu voilà loolu mooy ta'zir la waaye nag bu dee ne da ngay loo xam ne xam nga ne lii may def moom jaruñu dara jarul nga koy def waaw jarul nga koy def parce que ta'zir c'est pour ngir ngir bàyyi noonu mais bu dee am nga ci lu leer wala sibul yaqini que ne lii moom de toute façon jaruñu dara loolu jarul nga koy def kon léegi euh, ci kaw nii ci kaw nii insha allahu taala mooy hadis bi kon lii mooy li nga xam ne moo jëm ci suñu hadis bi léegi. am na leneen mooy possibilité jaay loo xamante ne nii lu comme li al imaamu Nawawi wax lu lu gànjaru la nga jaay ko ci loo xamante ne nii mooy lu lu lu doyadi la lu xeebu la waaw waaw mais mu ne loolu boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci bu dee ne kii jaay xam na li muy jaay waaw waaw mooy ne man man naa jël samam xar moo xamante ne nii un an et demi xar mu rëy am bali bali xam nga war na cher man bu ma neexee ma ñëw jaay ko quinze mille francs CFA te xar boo xam ne man maroon naa cee am trois cent mille francs CFA ma ñëw jaay ko bu ma neexee ma jaay ko quinze mille francs CFA bu dee ne à condition que man ni jaay xam naa valeur li may jaay mais bu dee bu dee xaw ma bu boobaa boroom xam-xam ne dañ see wut am ne noonu da ko de kooku waaj da koo ndax daa xam ne waaju comme koo xam ne dafay day day day day day dox di di di di di di di di di di di di wér mooy ki nga xam ne léeg-léeg day am ay période yoo xam ne da ciy nite dañ koy gis mu ñëw di waxtaan booy waxtaan ak moom muy wax waxtaan bu jaar yoon léeg-léeg nag mu ñëw di wax noo xam ne dangay xam ne ciy wérul par exemple ku mel noonu bu ñëwee jaay yu mel noonu jamono jot kenn du ko jamono ji nga xam ne wérul kooku kenn jaay moomu du jàll parce que loolu mooy il faut koo euh, euh, gërëmul li muy def voilà waaye xadiis bi dañ ciy gise li mooy li yonent way saa saam ne jaam di jaay ko même bu dee karaw la sax jaay ko waaw buum la ci karaw jaay ko mais ci kaw à condition lii waaw waaw mu ngi noonu am na nag ñu ne bu dee boobu mu daal moo ko jaay moo jël xar mi jaay ko moo ko moom te dofut deful dara jaay ko quinze quinze mille francs CFA jeex na waa ji jënd na ko ah. amul dara waaw dara fii moo ko gërëm na ko moo ko jaay <laughs> waaw waaw te moom la waa jumhur wax waaye ci Maliki yi am na wute ne non kooku dañ koo nax kooku dañuy seetaat affaire bi waaw kon nag mu ngi noonu le lii lépp dafa nekk loo xamante ne lu ñuy ja euh, euh, euh, lu ñuy jànge ci hadis bi la léegi mu des kon dernière affaire mooy lan mooy lëkkaale ak suñu bunt bi mooy sitru awratil muslimin wan nahyi an isha'ati mooy euh, euh, di di suturaal awraay jullit ñi ak tere gi nga xam ne moom la la sharia tere nga koy feeñal tere gi la yonent euh, sharia tere nga koy diwil bi di ko feeñal dañ naan la mooy yor koo xamante ne nii mooy jàmbuy jaaloo mooy li ñu waxoon sànq def ko defati ko defati ko loolu ak ak ak la lay niru te ko moom moo tax yeneen way saasaan ne ko jaay ngir nag nit ñi bañ a jàpp ne moom daa gërëm li muy def dàqal boppam tuuma ak ayib boobu benn la suturaal boppam te tamit ci hadis bi lëkkaaleem mooy wan nahyi an ishaa'atiha li ghayri darura xam nga jaam bi jaam bu jigéen bi njaaloo gi muy njaaloo ayib la waaw ayib la mbir la moo xam ne du lu rafet waaye boo ñëwee ba koy jaay day nekk farata nag nga leeral ka koy jënd ne ko ah waaye nag jaam bi da day njaaloo de mooy ndax lool darura la ndax mënoo ñëw di jaayu marchandise boo xam ne wala di jaay dara mu am vice kase nga xam ko ba pare te leeraloo ko fi nga koy jaay mooy ayib gu nëbbu boo xam ne mu ngi ci li ngay jaay te leeraloo ko ko nga koy jaay comme li la wax léegi yonent bi salaam li mu wax borom jaaykatu ñam bi ndaw si kay di njaaloo ayib la waaye buy bu ñëwee ba koy jaay bu ko dóoree ñetti yoon mais changéwul dara mu koy jaay bu boobaa da koy leeral kam koy jaay mooy li ghayri darura waaw ci loo xam ne lor lor moo waral waaw waaw lor nag moo waral fii nag ñu war koo leeral ku koy jënd ba mu xam daa quelle sauce il sera mangé waaw li muy dugg mooy lan ak lan moo koy xaar ak li mu jënd mooy lan kon loolu mooy lëkkaale bunt bi mooy li ghayri darura boobale ñëw na moom lay leeral fii wallahu taala alam léegi mu des benn affaire boo xam ne moom la ñuy jeexal mooy di nga ma ne di ma ne waaw sawaay yi bi kenn daa am jaam est-ce kon ñii taxaw ci hadith yu mel nii ak yooyu jar na ma ne la tontu bi mooy ah, kay waaw te maa ngi lay artu nga mel ni lenn suñu doomi jamono waaw nga xam ne dañu naan bépp masala boo xam ne instant bii ñuy dund ñun concerné wuñu dañ koo war a comme si waruñu koo jàngaleeti waruñu koo def dara bu ko defee mu réer imaginez boroom xam-xam yi ñu jiitu woon bu ñu defoon noonu rahmatullah alayhi bari na ay masala yuñ traité yoo xam ne mais existe wul woon jamono yooyu ah masalaam waaye bi nga xamante ne nii dafa jekki ah, taxaw fii ay jinne këf ko yóbbu ko feneen fekk moom julli na fii ba pare tisbaar jekki ay jinne yëkkati ko yóbbu ko beneen dëkk boo xam ne ba mu fa demee tisbaar jotagu fa après tisbaar jot nan lay def jàpp nga ne ñooñu buñ traité wul woon loolu ah ak masala yu baree baree baree baree yaakaar nga ne loolu moom xam-xam boobu doon na yomb ci ñun ñu bari ci ñun déedéet te dañoo war a xam ne gis nga sharia bi jaamu yàlla la xam-xamu diine bi yonent saa saam suñu borom moo ko wàcce ngir ilaa yawmi diin ba ni bés ci li taxawee du na nag jamono jii am na masala yoo xam ne il n'est plus d'actualité il ne elles ne sont plus d'actualité kon nañ ko bàyyi déedéet mukk waaw waaw li ñenn ñi naan non même même ay wax ci wàllu miraas côté jaam yeeg yooyu loolu jaratu ko bañ koo jar lu tax jaruñu ko yow kay neewal waxal rek te premièrement li la ñenn ñi di wax naa la noo parce jaam amatul ja lu tax jaam amatul dëgg lan mooy waral jaam loolu lu a xam la est-ce waral jaam dafay jóge jógewu fi lii waral nekk nit nekk jaam jógewu fi ah waaw ñun nag charia la ñuy wax waaw waxuñu lan la les droits de li wax déedéet. yaakaar naa ne kenn xalaatul ne suñu jataay yi jataayu ñëw di wax lan la code civil code napoléonien ak ñeneen yi nga xam ne la laïcité ak les droits de l'homme moom la ñuy waxtaane loolu taxul loolu loo yaakaar naa ne ñépp xam nañ ne loolu taxul ñoo li ñu nekk di wax mooy shari'atul mutahhara shari'atul mustafa xayrul bariyat sallallahu alayhi wa sallam li ñuy waxe mooy shari'at sayyidina muhammad ni yàlla tànn sallallahu alayhi wa moom la ñuy waxtaane di ko leeral selon li ko boroom xam-xam yi leerale waaw léegi kon bu la yaakaar ñu laaj la masala bii la ñu lay tontu tontu laïcité loolu man tamit comme ni nga xamante ne doo dem ci waa layikaar yi banu layikaar laaj leen masala yoo xam ne ci sa dund la ñoom ñu lay tontu tontu bu l'islam ah <laughs> kon nan ngay bëgg yaakaare ak bëgg que ne ñun fii ci wàllu euh, sharia daal da ngay ñëw laaj ci laaj ñu lay tontu tontu li nga xam ne moom la euh, euh, gaa yi di wax déedéet ci sharia li nga xamante ne mooy indi njaam dañu dul ndax fekk lislaam a ngi taxaw ay kéefër di taxaw ci sharia njaam man naa am waaw sharia nag day doon yombal le fait najaam jeex moo tax boo dee lu waaye def ñu ne ko bokk na ci li ngay kafaara tahriiru raqaba nga daal di goreel jàpp moo tax a Umar doon wax matasta radiyallahu anhu matasta'badtumu an-naas wa qad waladathum ummahatuhum ahraa ana kañ ngeen commencé di def nit ñi ay jaam bañ leen doon jur ay libre lañu woon waaw mooy même ki nga xam ne yaayam baayam jaam la boo remonté ci kawam ay maamam nekkuñoon jaam mais jaam enrib la gaar-gaar la waaw te gisoon nañu ci siira bi ba ñuy gis ghazwatu badrin gisoon nañu àttee jaam àttee prisonnier ba ñu koy gis kër ci sharia bu xare amee jullit yi jàpp ay prisonnier ci yéeféer yi pas ay xare entre jullit jullit ak kër yéeféer xare ñu jàpp ci ay prisonniers bokk na ci possibilité yi nga xam ne imam bi moom la am mooy ñenn ñi mu def leen jaam loolu sharia yonent bi la alayhi salaatu wassalaam léegi nag jamono ji ñu nekk nga xam ne ñun dañoo nekk ay néew du doole ñoo gën a ñàkk fulla ci kaw suuf mooy ci wàllu pouvoir wàllu taxawin jullit ñi lañ gën a yàq te tamit ñoom seen xaal ñoo mel noonu nga xam ne ñoom ñooy joxe jizya bu mat di ko jox yéeféer waaw li alxuraan waxoon ne woon yeneen tibaay saa saam xareel ak ah ñi nga xamante ne nii eh, ñoom lañ joxoon mooy mooy mooy ñi weddi yàlla yéeféer yi ah nan la ko waxatee sax bi mu naan xatta yu'tul jizyata an yadin ah an yadin wa hum saghir wa hum saghirun ah am na nun ko nun commencé qaatilu qaatilu alladina la yu'minuna billah noonu la tàmbalee wala bil yawmil axiri mu ne qaatilu alladina la yu'minuna billah wala bil yawmil axir wala yuharrimuna ma harrama allahu wa rasuluhu wala yadiinuna diina al-haqq min alladina utul kitaaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruun te suurat tawba suñu boroom ne xare leen ak ñi nga xamante ne nii ñoom gëmuñu yàlla gëmuñu bés pénc bés bu mujj ba te duñu xaraamal li yàlla xaraamal nanguwuñu koo def sariya nanguwuñu koo def mode de vie yàlla ne njaaloo xaraam na ñu ne non loolu dara newu ci su nga am carte sàngara ñu ne dara newu ci ci naan yu tedd yi la bokk d'ailleurs am na ay bienfaits waaw mu nekkal ko te duñu nangoo diine woo def mode de vie wala ya diinuuna diina la xaq duñu def mode de vie dund ah dundin gi nga xam ne mooy dundinu dëgg bokkul de boolewuñ ko ci seen seenu dund te ñooñu bokk minal ladina utul kitaaba ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere hatta yu'tul jizya ba nañuy joxee jizya muy impôt impôt de capitation wane ne dañoo capitulé capitulation waaw bi nga xam ne yéeféer yi bu leen jullit ñu nootee ñu bëgg a des suñu nekk waaye di dox ci ah sous autorité wu jullit ñi euh, jiite leen lañuy ñuy joxe waaw loolu noonu léegi jullit ñi nag contraire bi la ñoom ñoo koy jox yéeféer yi ay milliards la jox yéeféer yi ngir ñu assurer leen seen soi-disant ah, ak sécurité suñu réew yëpp loolu la seetal bu fi wax réewu arab bi bàyyi ñoom ñépp seetal kenn par kenn ñi ci mucc bariwul waaw ay Amérique ay France ay yooy lañ bàyyee seen sécurité ñoom ñuy jël ci réew mi lu leen neex ci ressources yi ñu am loolu mooy jizya gi nga xam ne walla iyaazu billah ñoom ñoo ko waroon a joxe ñun ñoo koy joxe waaw walla iyaazu billah léegi ñun bu dee ñun noonu lañu mel que bomb bu baax bu gaa yi lijjanti ba defar ko ci ñun lañ koy essayer Iraq la ñuy dem Afghanistan wala Mali wala feneen wala feneen ak feneen fa koy utiliser ñëpp ñu ay jullit ñun noonu kay mel ay beñe yu nooy ay mburu yu ñu ay ay ay ay ay ay ah ay yu ñu ay pataas ay banaana yu ñu nooyal te nooy na ba noppi mais ñun ñooñu kay bu dee ci loolu lañ ne ñun kay xam nga ne jaam manula am xalaatuñu ko sax daanaka daanaka kay njaam gi ci ñun ñun la jàpp def ñuy jaam ndax yenn yi ñuy doxalante yi yi l'ex-colonisateur bi doxale ñun moom ñu ñu moo doon ja moo doon suñuy maam loolu moom ak njaam gu bees la kese daa amul tur bi kese sam réew ngay nekk lépp luy ressource gaayee ko moom ba pare na la doo fi génn utal la ñoo lay utal ki lay ki ki lay jiite même bu dee ne semblant de de de de am na vote scrutin ñu naan dara waa ji gaa yi bëgg moo fay ne waaw même bu dee constitution bi may ko mu toogaat ci moo fiy toog wala ko di ma moo fiy toog ndax moom moo neex gaa yi loolu kay du buumum njàm loolu buumum njàm la. waaye ñi mel noonu yaakaar nga ne yow ñu moom la nan ngay moome ñun presque man nañ ne dañoo moom waaw du ñu xool du ñu gëmm lu dul ci lu neex ci nga xam ne mooy yéeféer boobu kay nan nga mën a taxawee naan voilà jaam amatul jaam amatul lool lool c'est un jarul nga koy wax ñépp xam nañ waaw léegi nekk nag ci position boobu ba pare naan léegi acte doon wax ne bu dee ne l'islam moo féete kaw lool bu ko kenn jàngati ni ñuy joxalem réew lan la ñuy yoreem réew bu ko kenn jàngat yow xamoo li ngay wax xanaa sax foofu lañ ko gën a soxlaa kon nag sariya bi bul ne walla jaam amatul kon nañ ba déedéet mbir mi nii la shari'atul Mustafa la sallallahu alayhi wa sallam te nii la ko yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon fal yuballigh ash-shaahidu minkumul ghaa'ib ki fekke sama wax mooy ki nga xam ne sama wax agsi na ci moom sama wax agsi na ci moom na jottali sama wax ka nga xam ne sama wax fàddu na ci moom mooy agsewul ci moom nii nga xam ne noonu lañ ko fekke a'immatul kibaar jazaahumullahu anil islaami xayran def leeral ko ñun itam noonu lañ koy leerale waaw ba bés bi nga xamante ne nii noonu lay deme di deme ba mu soob yàlla bu dee am na ñu koy utiliser ëllëg jàpp xam-xam boobu takk ko di ko wëyal di ko doxal jëmmal ko wala bu ko jëmmalul loolu lépp ñun gàlluwul ci suñu loos li gàllu ci suñu loos mooy li yonent bi saa saa ba ballighu anni walaw aaya jottali leen ma bu dee laaya la benn la te ku fekkee sama wax na ko jottali ku ko fekkewul kon nag mbir maa kon nag ñu yem noonu insha allahu taala ba jotaay bii di ñëw kantaale al imaamu Nawawi wax at tawbiix at tasriib at tawbiix loolu gis nañu ko ah. bii di ñëw nag benn xadis la ci des mooy ba léegi Seydina Abu Hurayra muy xadis numéro deux cent quarante trois insha allahu taala moom la ñuy gis ci jataay bi di ñëw insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala